benn wax la benn yuwu la benn xaraf la benn tomb la waaye li nekk nit moo tax ñu ngi koy defal comme ñun ñu ñu ñu nekkee nit nga xamante dañuy am suba di am ngoon di am kontaan di am mer di am problème ci nekk bànneex di nekk lu la war yàlla arrêté ko rek ci ñun doomu aadama waaye benn kàddu la benn jëf la benn ndigal la benn tere la benn lépp la lépp benn la Mm-hmm. noonu la tamit ñaar yi nga xamante ni moom moo séq àdduna mooy lu baax lu bon ah mm-hmm. lenn la te du dog mukk du dog mukk su ne nii góor yàlla yi ak yonent yi ñëpp seen rawante moo ngi ci euh, moo ngi ci li ñuy wax istimraar mooy continuité continuité wala ñu rawante parce que tey jii heure bu bi maanaam heure bu wasifa wi commencé ah su wasifa wi commencé ba commencé ci saa si am na lu bon lu commencé même heure même minute même seconde suñu tëjee wasifa wi ba ñaan loolu lu bon loolu day jeex kon lu baax tàmbali na lu bon tàmbali na ci wetam mën naa mooy Amérique walla beneen continent wala beneen réew wala beneen région dégg su wës ko jeexee lu bon loolu jeex mais suñu wësifaa saa si gis nga jublu nañ ci safal huit am na lu bon loo xamante ni moom tolloog durée safal huit heures am na su sa huit bi jeexee ñoo ñoo toog fii di tudd yàlla di ñaan am na lu bon lu tàmbali suñ jeexalee dañ ñibbi léegi ñu dellu seen kurus ñu dellu seen alxuraan ñu dem di def leneen lu baax am na leneen lu bon lu tàmbali su loolu jeexee ah noonu lay demee ba julli fajar jot trois heures du matin bi nga jóg wala quatre heures jàpp commencé naat la am na koo xamante ni moment bi ngay jóg ci la ci lay jóg bi ngay sangu ci lay sangu bi ngay solu ci lay solu bi ngay kàmbaar moom it ci lay commencé def lu bonam hmm? noonu la adduna di doxe léegi nag ngërëmul yàlla moo ngi nekk ci jaam yi nga xamante ni ñoom toujours ñoo ngi def seen continuité mbaax loolu mooy wëlu yu wëlu yu mooy koo xamante ni mbaaxam du dox lu baaxam du dox te daa faraxta fan sab lay dundee su jógee ci lii rek moo ngi ci su jógee ci lii rek moo ngi ci loolu mooy loolu yu tamit foofu la rawante su jógee ci lii rek même bu dee par fukki at la mooy bu fukki at yi jeexee rek mu duuraat beneen même bu dee par ñetti at la su fukki su ñeent ñetti at jàllee mu la même bu dee par weer la même bu dee par semaine la heure bu jàllee rek mu def ndax heure boo gisee lu baax nii rek xamal ni même heure bi même moment bi am na lu bon lu ñu def te yàlla ñun ñaar yëpp lay xoolandoo ñaar yëpp lay xoolandoo te dafay ñi mu xool leen jëpp leen ñi mu xool leen kontaan ci ñoom soo defee ne góor yàlla yi soo gisee ñu sonn loolu la parce que mukk lu bon fay lu lu lu baax fay lu bon di continuer di dox continuité boobu di dox di am waaw loolu mooy jotaay yi hmm? ak jëf yi moo tax soo la gën a am continuité moo la ëpp fépp yàlla moo la gën a jege yàlla moo la gën a jege yeneen moo la gën a jege yàlla soo leen gisee Cheikh Diagne dara jaam yàlla kenn du ko mën a daf loolu la loolu la loolu fexe na ba moom monde bi monde bi continent yëpp liggéeyam nekk ba nga xamante ni même décalage horaire bu amee ñi nekk ci guddi ñi nekk ci bëccëg ah su waa bëccëg tëddee di nelaw waa ay taalibe yi nga xamante ni ñoom ci ñoom ci guddi ñoom ñoom ñuy liggéey su waa guddi di nelaw waa bëccëg ñuy liggéey su waa bëccëg di nelaw waa guddi ñuy liggéey ci lu baax mu nekk lu sax lu organisé wu di kenn daan yàqal dara sama sax loolu dara loolu ñu ko ñu yaatalee yëgum yooyu ci àdduna ah ba noppi jël kër yàlla def ko fa muy jàkka soo moo tax kenn du ko mën a dab soo ko dabee nii tamit ci zaayat nii su ba soo soo leen dajee ci baatin rek dañ koy tukkal par force est-ce que da ngeen li may wax waaw loolu loolu mooy mooy affaire bi mooy affaire bi waaw man ñi seen gàmm yi ñuy instauré di ko def par année yëpp loolu rek la bëgg lu baax di am continuité te wax naa leen ne leen foofu mooy affaire bi ku la ëpp rek sincérité moo lay ëpp continuité te continuité boobu moom mooy joxe ceeb moom laa yow mooy leen mbir mi du course vitesse endurance bi course de fond la ku la gën a sax rek ñu wuyu ko waaw kon fii la njëkk nekk jaam yàlla nekk yokkute waaye rek baax su ko defee kon loolu rek laa bëggoon ñu ñu xam ko jëf yi dafa dugg ci loolu rek hmm? euh, mooy li ma leen waxoon ne leen àdduna lépp combat la combat la boo xamante ni c'est entre le bien et mal am na ñoo xamante ne sama borom moo leen boole ñuy combattre le mal waaye combat boobu du ay bomb du dara mooy jëf ju baax ju sell ju sax loolu rek la loolu moom mooy affaire bi mooy affaire bi te du dàkk mukk nag ko defee nag ñi ñi dogu ñëpp nag sama borom dana leen sol seen nag jox leen ordre nag ngir ñu nekk ci mission boobu mission bu xaw a la nag waaye nag ku toll ni yàlla bu dee moom moo la yebal ci front ba ngaa la am nay risque am nay danger am na yu bëri ak ay yu bëri ko yu ay gàllankoor waaye nag moom wóor na wóor na yow dan laa yebal rek waaye kii def guerre bi dëgg mooy yàlla subhanahu wa taala kon uh, lii def ci bokk yëngatu yi ma la waxee nag ah incha allah du ñu àggee fa ca kii ba danañu leeral lépp dañu hmm? leeral lépp yaakaar naa sax moo koy leeralal mbir mi mooy leeral boppam incha allah ndax ñun ñëpp danañu yóbbu yokkute ci zaahir ak ci baatin waaw ñun ñëpp dañu yokk ci bàyyi ak ci baatin ba xam ni ah, def lu baax daal ak bokk ci mission bu baax am na solo waaw am na solo lool am na solo lool loolu mooy kon nañ jàpp bu baax dégg bu teel a ñëw di am orme bu baax di am tey jii dañu war a def ñu def ko bu baax ci kulli fayda ah, lépp lu bokk ci beneen wàll bi rek nañ fexe ba ñu mucc ci su dëgg ko defee rek lépp dina baax insha allah waaw dina baax de ñun waaw te waajal nañ nag seen lépp nag waaw waajal nañ seen lépp waajal nañ ko bu baax yàlla téere na loolu waajal nañ ko bu baax a baax baax waaw ñëpp préparé nañ ko nag teg préparé nañ façon bu façon bu doy waar wallahi al azim façon bu doy waar a doy waar te defee nag ah ñun nañ sant yàlla bu baax a baax sant yàlla bu baax a baax sant yàlla bu baax a baax daal ñoom ñii barakallahu ah lu leen neex rek la ñuy def leen neex la def te lu neex mooy li neex yàlla ndeysaan defee nag ah yàlla ku ko neex lay jël mbiram mu def ko fa du xool ndax xale nga wala mag nga walla ndaw nga wala jiwal nga wala tëgg nga wala nit ku weex la wala nit xamul loolu waaw li ko neex lay baax waaw tamit ñun ñëpp nekk ci connexion boobu la ñu mooy li neex yàlla rek ñu bëgg ñun la ñuy nangu tamit ci la ñuy dox waaw lii tamit def ci bokk dafay jàpp bu baax rek ci dëgg waaw ci mën naa ba a bari comme ni ma ko waxee nañu liggéey rek ñun ñëpp liggéey da wax waaw ñun ñëpp liggéey liggéey sa sell sa sellal sax soo defee su ëllëgee rek waaw ëllëg nag ci ko góor yàlla yi di wax nag ñun dañu yaakaar ni tey la ëllëg fii la ëllëg suba la rek la waaw mën naa ñëw léegi <laughs> yàlla amul temps déedéet ñun ñu am temps yàlla amul place déedéet ah waaw man naa ñëw suba suba laa la wax léegi sax wallaahi waaw su ko defee mooy li ma naa wax nañ pare rek dégg nga suñu toll nañu yaru suñu toll nañu pare suñu toll nañu xam ni waaw bis bu nekk mën naa ñëw su fekkee nag nga pare nag dina baax lool su fekku nga pare dañ lay ji dañ lay dalay teggi de di fee ba fekk ku pare jox ko moo la moo la saali bi du doyadi waaw loolu du doyadi caaxaan yu bëri proté lañ waaw doyadi baax parce que waxtu nekk mën na ñëw su ñëwee fekk la du nga doyadi dañuy dem seeti keneen parce que yu bëri moo lay métti nga maa fi njëkk maa fi <laughs> maa gën a xam maa gën a maîtriser maa loolu yàlla xamul loolu de <laughs> ci pare rek waaw li ma leen wax ne leen yàlla li muy maye moo ngi ci li muy maye moo ngi ci waaye ku ku ko jëli ji moo moo amul lañu ciy mayee ñu si du mukk li muy mayee di ci jóge mukk day gën a yokk bis bu nekk waaye ku ne ku ko may ma ah te taxaw na nga war a taxawee moom moo jot yooyu nag yàlla ko bari yërmaane la yàlla ñu di yàlla yërëm yàlla jéggal ñu soo defee kàddu yi du bari ndax comme li ma ko waxee moom ci yoon defee nañu respecté rek nekk ci rek insha allahu léegi rek dina baax su defee ku ci nekk say aajo ñaan nañu yëpp yàlla na yàlla faj ko euh, bi mujj léegi mooy xaritu Mbaye Fall bi di sunu lépp bokk ci daayira bi di maam Ousmane Tine dafay nekk ci yoonu loolu mission di yàlla dem ca Soudan te foofu tamit xam nañ ni ah du mission booy dem di toog di seetaan minute bu jot yëngatu mën naa am man moom it ñoo ngi yàlla bu baax di ko yàlla bu baax di ko dénk yàlla di ko dénk nit yàlla yi leen ci barke seen barke ak seen wilaay ak seen cër ci yàlla dañ dem ak jàmm dem ci ak jàmm te ci jàmm yàlla sàmm ko ci zahir sàmm ko ci baatin sàmm li mu àndal sàmm leen ci zahir sàmm dem ak jàmm ñëw jàmm indaale sukuro indaale teraanga indaale wërsëg mu bokk ko jabootam bokk ko soppeeku bokk ko képp ko yéene tabaarkalaaw ñu am ay aajo yu yéene di ñaan yàlla faj seen bopp ñu nekk ci bitim réew yaakaar place bi xabar bi sëriñ bi ñëpp yam yàlla faj seen xarit sëriñ bi yàlla ko yàlla gën a bàyyi suñu kanam loolu yërëm doon suram doon siraange suñu njaboot ci ñoom ñëpp yàlla yàlla barke leen yàlla dundale yàlla def ci ñoom leer def ci ñoom xam-xam def ci ñoom ak fas yàlla bu ñu mooy yàlla bu ñu mooy li ñu gëm yàlla bu ñu mooy suñu fas yaa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko defee fii moom du du place waxukaay sax am na yu bëri moo ngi fii sax waaye moo ngo cohérence du am dara du am dañuy laal laal laal ba ba mu xaw a doy rek ñu arrêté ba gisu gisu wax bi jotee nag moom waaw dinañ ci am ndigal pour wax waaw yii dama koy kii nii rek pour ngeen ba ñu kii rek dégg nga kon yal nañu yàlla dimbali ñëpp su defee comme ni defoon rek dépassé rek su rocceeku dem te bañ koo yàq dégg ngeen waaw bu kenn yàq dégg ngeen kenn yàq dara defee incha allah dina baax.